kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi xadis bi ci tegu mooy hmm? xadis neuf cent cinquante quatre mu ne an Abi Saciid al-Xudri radiyallahu anhu annahu qaala jaa'at imra'atun ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaalat yaa rasuulallah dahaba alrijaalu bi xadiitik faj'al lanaa min nafsika yawman na'tiika fiihi tu'allimunaa mimmaa 'allamaka allah qaal ijtami'na yawma kadaa wa kadaa fajtama'na faataahunna annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa'allamahunna mimmaa 'allamahu allah thumma qaala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu thalathatan min alwaladi illa kaanu laha hijaban min annar faqaalat imra'a wasnayn faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wasnayn muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu indi hadiis bi kon mooy xadis numéro neuf cent cinquante quatre mu ne waan abi saidin alxudri mu ngi jële ci sayyidina abu said alxudri radiyallahu anhu annahu qaala nee na jaat imraa mu ne dafa am benn jigéen bu dikk ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat mu ne ko mu ne ko ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dhahaba ar-rijaalu bi hadiithik oh, góor ñi góor ñi yóbbu nañu sa yow sa taa sa xadiis sa njàngale xadiis yépp daanaka pour ñoom la ñoom daal lépp ñoo ko jël daal yonent sa sa waaw fajal lana min nafsika yawma waa tee ñoo defal nag ci sa bopp nga wutal ñun jigéen ñi bés boo xam ne natiika fiihi ñun dinañu ci dikkal bu ko defee tuallimuna mimma allamaka Allah waaw bu ko defee nag yonent bi alayhi salaam hmm? <laughs> nga xamal ñu tamit li nga xam ne moom la la hmm? suñu boroom tabaaraka wa taala daal di xamal nag yonent mi alayhi salaatu wa salaam ah <laughs> ah <laughs> ah qaala yonent mi alayhi salaatu wa ne leen ijtami'na ne leen dajaloo leen yawma kaza wa kaza mooy bés sàngam ak sàngam dee leen dajaleen ci bu ko defee ma dikkal leen faj tamaana mu dem wax ko bokk julli jigéen ñi yi day war benn jigéen la mais. yeneen waaye dina wane ne jigéen ñi ñoo ko wax wala moom mu nekkoon seen porte-parole noonu nga leen koy boole. bañ dajaloo wee bés ba la ñu ne saa wax faj fa ataahunna an-nabi an-nabi yonent bi alayhi salaam daal di leen dikkal fa allamahunna mu xamal leen mimma allamahu Allah ci li nga xam ne moom la ko borom bi tabaaraka wa taala xamal waaw mooy mu jàngal leen. xamal leen li nga xam ne moom la leen yàlla xamal li ko ci li ci la ko yàlla xamal summa qaala bokk na ginnaaw gi mu ne leen ma minkum amul kenn ci yéen jigéen ñi min ah min imra'atin ci benn jigéen tuqaddimu thalathatan boo xam ne jiital na thalathatan min al walad ñetti ay doom yoo xam ne jiitu nañ ko génn àddina illa kaanu laha hijaban min an naar lu dul ne dinañ nekk li nga xam ne mooy dox digganteem ak moom ah, dox diggante Euh, ki nga xamante ne mooy euh, ak moom ak safara boobu fa qalat imraa am benn jigéen nag bu ne ba fa booba ba yone saa salaam waxee hein loolu am benn jigéen bu ne was na was nay ni waaye yone saa salaam ñaar ñett nga wax mais ñaar fa qaala rasulullah saa salaam ndawal yàlla saa salaam ne was nay ni ak ñaar mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibnul hajjaaji rahmatullahi alayhima daldi eh, yokk nañ ko solo ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne la xadiis bii daal imaamu Maalik eh, solo woon ko waaye moom imaamu Maalik Euh, à vrai dire du hadis bii solo moom mooy biñ gisoon bii weesu te mu jaar ci Seydina Abu Hurayra sinon euh, ci Seydina Abu Sa'id ko ci Seydina Abu Sa'id al moom al Malik ibn Anas euh, ci Abu Nadr as-Salami la woon ak Abu ta'ala anil jami' sinon al-imaamu Ahmad solo na ko Euh, soloona xadis bi jëla ko ci Seydina Abu Sa'id naka noonu alimamu alimamu an-Nasaa'i at-Tirmidhi rahimahullah euh, no euh, kii moo ko solo alimamu ñoom solo ñoom ci Seydina Abu Hurayra lañ ko jële parce que xam ne riwaay daa yoo xam ne dañ ne Sharik <laughs> ibn Abdillah ibn Sharik ibn Abi Sharik al-Harith ibn Aws Euh, an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi moom moo xam nga doon bari woon lu mu noonu def defle moom daa am foo xam ne ci yoonam la jaar an ibn al-Asbahani mun a haddathani Abu Salih an Abi Sa'id wa Abi Hurayra voilà ci Seydina Abu Sa'id Seydina Abu Hurayra sinon bu dee ci Abu Sa'id kese imaamul Bukhari Muslim ak imaam Ahmad ñoom ñoo ko solo jële ko ñoom ñoo ko solo jële ko ci moom ñoom ñoo ko solo jële ko ci moom kon al imaamu al Buxaari mu ne mu ngi ko ni kitaabul janaa'iz indi na ko ci buntu yu bari ah ci kitaabul janaa'iz indi na ko foofu fële indi bu Seyna Abu Saïd bi sinon yeneen yi Seyna Abu Hurayra la mu ne haddasanaa kon benn fii la ko indi kitaabul janaa'iz baabu fadli man maata lahu waladun fahtasab mooy bunt bi ñu jóge sànq te hadiis yooyu ñoom ñoo taqaloo hmm, mooy. biñ jóge sànq ak bii ñoom la taqale mu ne haddathana muslim mu ne nettali imam al-Bukhari muslim de muslim ibn ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Azdi al-Farahidi muslim ibn ibrahim al-Farahidi mawlahum al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Shu'ba mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba de Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amiru al-mu'minin rahimahullah qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn al-Asbahani mu nekk ñu xabaare mooy ki ñu nettal ma Abdurrahman ibn al-Asbahani di Abdurrahman ibn Abdillah si woon ci ibn al-Asbahani ñi ne abd eh, Abdurrahman ibn Sulayman al-Kufi al-Juhani rahimahullahu ta'ala an Zakwan moo ko jëlee ci eh, Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat borom import export rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra an Abi Sa'id waaw daa bari lu muy jëlee ci <laughs> Abu Hurayra moo tax Sharik ci suuf mu ne mu jëlee Ibn al-Asbahani mu jëlee Abu Salih mu ne an Abi Sa'id wa Abi Hurayra kon bii nag an Abi Sa'id muy Abu Sa'id de Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu ak baayam mooy shahidu Uhud rahimahu radiyallahu anhu anna anna nisaa kene jigéen ñi qulna linnabi loolu nag jigéenu laal ansaar la comme ni nga xam ne noonu lay feeñ ci yenn riwaay yi anna nisaa qulna linnabi sallallahu alayhi wa sallam ij'alna lana yawman ij'al lana yawman fa wa'adahunna ñu ne ko defal ñu benn bés waaye yonent sallallahu alayhi wasallam boo xam ne da ñu ciy jàngal fa wa'adahunna mu waar leen fa qaala ayyuma imra'atin maata lahu laha thalathatun min al-walad kaanu hijaban min an-naar waaw qaalat imra'a wa ithnaani qaala wa ithnaan waaw kon noonu noonu la ko ëndee fii kanta hadis bële anna imra'atan hmm? eh, jaa'at imra'a loolu imaamul Buxaari tamit indi na ko ci kitaabul i'tisaam eh? foofu mooy lii ko imaamul Bukhari ci imaam euh, an-Nawawi indi bi loolu ci kitaabul i'tisaam la ko indi te ci Seydina Abu Sa'id boro Sa'id liñ ne bële Abu Sa'id benn kese non indi ko fii tamit kitaabul i'tisaam bi kitaabi wa sunna baabu ta'liimi nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu mina rijaali wan nisaa mimmaa 'allamahu Allah laysa bi ra'yin wala tamsiil. mu ne haddasanaa Musaddad al-imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa nett la nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Abu Awaana mu ne ki ñu nettal ma Abu Awaana di al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awaana al-Waasitiyu al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz rahimahullahu ta'ala an Abdirrahman ibn al-Asbahani gis nañ ko sànq an Abi Salih Dhakwan gis nañ ko sànq an Abi Sa'id radiyallahu anhu gis nañ ko sànq an mu ne ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya rasulallah dhahaba ar-rijalu bi hadithik faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah faqaala ijtami'na fi yawmi kaza wa kaza fi makaani kaza wa kaza fii da ca yokku ne ci bés sàngam sàngam ci bërëb sàngam bés sàngam ak bërëb sàngam fajtamaana ñu dajaloo faataahunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa allamahunna mimma allamahu allah thumma qaal mu xamal leen li ko yàlla xamal ci li ko yàlla xamal ginnaaw mu ne leen ma minkum min ya min kunna imra'atun tuqaddimu bayna yadayha min waladiha thalathatan illa kana laha hijaban min an-nar voilà waaw fa qalat imra'atun minhunna ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam ithnayni qala fa a'adatha marratayni thumma qala wathnayni wathnayni wathnayni waaw jawaa teg mooy sunnaay di répété ñetti yoon hadis yi bële ñu génnoon dañ ko fàtte woon wax te amoon na ci kon mu ne ndaw si répété waat ko ñaar yoon yeneen saa salaam ne ko was nay nii was nay nii was nay nii ñaar ñaar ak ñaar ak ñaar ak ñaar kon noonu la ko al imaamul Buxaari fii indi na woon léegi ndaw sii nii kan la woon imaamul xaal Nahjar nee na man ah dajuma turam de waaye nag day mel ni euh, mën na nekk muy Asma bint Yazid ibn Sakan <laughs> gisoon nañ ko ci nisaa'un hawla rasul ah, alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna kaanta al-imaamu muslim dane muttafaqun alayhi la muslim ibn al-hajjaj moom eh, eh, hadis bii nii eh, mu ngi ko indi ci kitaabul birri was-sila wal adab baabu fadli man yamutu lahu waladun fa yahtasib mooy buntu biñ jóge ci jotaay ci hadis bi ñu génn noonu nga xam ne Seydina Abu Hurayra Seydina Abu euh, Sa'id ñoo koy kii mu ne haddathana Abu Kamil al-Jahdari Fudayl ibn Husayn albi imam Muslim mu ne nettali nañu Abu Kamil al-Jahdari tuddoon Fudayl ibn Husayn ibn Talha al-Basri si woon ci Abu Kamil al-Jahdari rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Awana gis nañ ko sànq al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri al-Basri rahimahullah an Abdirrahmaan ibn al-Asbahaani gis nañ ko sànq an Abii Saalih al-Zakwaan gis nañ ko sànq an Abii Sa'iid al-Xudri radiyallaahu anil jamii' annahu qaala jaa'at imra'atun ilaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa qaalat yaa rasuulallaah dhahaba ar-rijaalu bi hadiithika faj'al lanaa min nafsika yawman na'tiika fiihi tu'allimunaa mimmaa 'allamakallaah qaala ijtami'naa yawma kadhaa wa kadhaa fajtama'naa fa-ataahunna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa'allamahunna mimmaa 'allamahullaah thumma qaala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu bayna yadayha min waladiha thalatha illa kanu laha hijaban min an-nar fa qalat imra'a wathnayni wathnayni wathnayni fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wathnayni wathnayni wathnayni <laughs> mu ne daa am benn jigéen bi mu waxee loolu am benn jigéen ni ko yore saa salaam ak ñaar ak ñaar ak ñaar yore saa salaam ne ko ak ñaar ak ñaar ak ñaar <laughs> voilà <laughs> tam hadis baa ngi noonu noonu la ko al imamani al jabalani al bukhari wa muslim rahmatullahi alayhima daal di solo hmm? kon jigéen ñooñu kon loolu mooy première jàngat bi beneen jàngat bi mooy mooy lëkkaale ma bunt bi mooy neexati na <laughs> gëneelu képp koo xam ne faatul na la ay doom yoo xam ne yu ndaw lañ yonent bi alayhi salaatu salaam wax jigéen ñii ci wàllam saar dajawoo woon eh, comme li imaamul xaafis na xajar ne jigéen ñi mu ne taqaddama anna fi riwaayati muslim annahunna kunna min nisaa'il ansaar mu ne roog wara ci riwaay boo xam ne imaam muslim moo ko soloo ko ne jigéen ñooñ ci wàllu ansaar lañ jokkoon voilà mooy lii mu leen wax ne amul kenn ci yéen koo xamante ne nii dina ko jiitu ñetti doomam yu faatu laata moom muy génn àddina lu dul ne day nekk xijaaban minan naar <coughs> li nga xamante ne mooy day dox digganteeg moom bouclier li nga xamante ne mooy ak moom ak safara waaw kon mu ngi noonu am jigéen benn jigéen wax waaye jigéen boobu mooy yaayu Seydina Anas radiyallahu anha muy Umm Sulaym moom moo laaj <laughs> comme ni ko al imaam at-Tabarani imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne hiya Ummu Sulaym al-Ansariya walidatu Anas ibn Malik kama rawahu at-Tabarani bi isnadin jayyidin anha mu ne loolu li koy wane mooy imaam at-Tabarani dafa solo jële ci Ummu Sulaym radiyallahu anha ci sanad boo xam ne bu baax la jële ko ci moom qaala mannaha qaalat mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam zaata yawmin wa ana inda mu ne yeneen tubaab yi saa saam dafa wax benn bés te maa nga fa woon ma mu nga woon fa moom ma min muslimi ma min muslimayni yamuutu lahuma thalathatu lam yablughu alxulum illa adxalahu llahu aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum fa qultu wasnaani qaala wasnaan waaw nee na dama fa ne woon yoneen saa sallam ne amul kenn ñaari woy ngëm yàlla yoo xam ne saatu faatule nañ ñetti ci seen doom yoo xam ne matuñu gént matuñu majeur lu dul ne borom bi dina ko dugal àjjana ci ngëneelam comme hadis biñ génnoon sànq ngëneelu yërmandeem bi mu leen yërëm nee na nag ma ko waaye yeneen saa salaam ñaar waay mu ne ma ñaar <laughs> waaye euh, euh, day mel ni hadis boobu dane fa yonent waay saa salaam waaye mu ne imaam Ahmad solo na euh, li loo mel nii jële ko ci kuñ naan Ummu Bishra al-Ansariya radiyallahu anha moom itam mu ne moo laajoon laaj bi ndax imaam at-Tabarani moo ko solo tamit ci yoonu Ibn Abi Layla an Abi Zubayr mu jële ko Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam dafa dugg ci umma euh, euh, Mubashir mu ne ko yaa umma Mubashir man maata lahu thalathatun min al-walad dakhala al-janna fa qultu ya rasulallah wasnaan fa sakat thumma qaala naam wasnaan mu ne umma Mubashir euh, yeneen saa salaam dafa dugg ci moom ne ko yaa umma Mubashir képp koo xamante ne nii faatule na ñetti doom kooku dina dugg àjjana nee na ma ne ko yoneen saa salaam ñaar nee na mu noppi après mu ne waaw ñaar hmm? kon mu ngi noonu mu ne romb na tamit imaam al-Hafiz hadith sayna Jaabir ibn Samura ken Ummu Ayman bokk na ci ñi laajoon lii waaw loolu da gis ne kon xew-xew yi ñoo bokkul parce que bu dee ni jigéenu saar rek wala ñu boole ko ci tabaan mooy Ummu Ayman sinon moom minal muhaajiraat di yaayu Seydina Usaama ibn Zayd nekkoon soxnaay ki nga xam ne mooy euh, Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anil jami' naka noonu hadisu Ibn Abbas jëlee na ko sayyidatu Aisha que ne moom bokkoon na ci ñooñee kon nga gis na kon bu boobaa <laughs> kon du waa Ansaar kese amaana ñoo ci ëppoon moo tax ñu ne ñu ñu ñu ñu ñu joyal leen ne waa Ansaar mais am na ñeneen. mu ne al imaam Ibn Bashkawal rahimahullah solo na jëlee ci Ummu Haani mu ne moom itam laaj na lu mel nii mooy ummu haani bint abi talib bi sëru sayyidina ali ibn abi gisoon nañ fi hadis am radiyallahu anil jami' ah imaamul hafiz nag mu ne lii daal li muy yenu mooy ñoom ñëpp ko laaj <laughs> waaw ci jataay boobale eh, eh, mu ne kantaane eh, xam naa xew-xew yi dafa wute loolu niru na lu sori waaye lii day mel ni imaamul hafiz loolu soriwul parce que imaamu Bashir ne dafa dugg ci moom waaw Ummu Sulaym mu ne man maa nga woon fa moom yonent ma lay saa saam kon ki mu dugg ci moom amaana kooku bokkul ak ñële waaw amaana yenn yi ñoo bu yenn même xisa bi la mais yenn yi am na yoo xam ne moom li gën a feeñ mooy bokkuñu mais maam al dafa jàpp ne loolu dafa sori kon nag loolu la euh, wallahu ta'ala alam kon. Euh, lool nag bu ne jigéen ñi la doon waxal tekkiwul ne góor ñi amuñu ko sinon xadiis ñu génn <coughs> bu sayna Abu Hurayra bi leeraloon na lool laa yamuutu li ahadin min al muslimin thalathatun min al walad la tamassu naar illa tahillatal qasam ca xadiis bi ko jiitu woon bi mu waxee euh, yeneen saa salaam bi nga xamante ne ci la wax dañ ne ko waaye yeneen sa salaam te gisoon nañ ci riwaay sayna Abu Hurayra boobu dañ koo laajoon am na ci yenn yoo xam dañ koo laaj ne ko waa yeneen bi mu waxee ñett ñu ne ko waa ñaar nag mu ne ñaar voilà kon loolu tekkiwul ne kon comme que jigéen ñi la doon waxal ah, loolu la moo tax loolu ah loolu la ah. wallahu taala alam kanta ñaar yi waxoon nañ la benn sax ci la ndax xadiis sayna Abu Hurayra biñ la tuddaloon ci xadiis bi ñu génn jarul ñu ci ñawaat wallahu tabaraka wa taala alam kon xadiis baa ngi noonu bii itam bokk ci nga xam ne minal mubashiraat ci béggalaate la ko ne képp koo xam ne musiba bu mel noonu daal na la muñ ko te yàlla tax wax nañ la loolu dañ koy tënke moo tax imaamul Buxaari tudde ko noonu baabu li man maata lahu waladun fa ahtasab voilà kon loolu tamit lu ama am solo la nañ ci bàyyi xel bañ di saalit nañ ko muñ te yàlla tax bu ko defee ñoom dañuy nekk xijaaban mooy li nga xam ne mooy protection contre yow waajur wi ci li nga xam ne mooy safara waaw ba pare borom bi da fi nga xamante ne mooy aljana ja'alana allahu min sukkaaniha yal nañu borom bi boole te ña nga xam ne ñooy ñu koy dëkke foofale di aljana wa ma dhalika ala bi aziz leneen luñ ciy jànge mooy eh, moo tax imaamul Buxaari indi ko gis nga buntu yu bari yi mu ko indi ah kitaabul i'tisaam bi sunna baabu ta'liimin nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu saa ar-rijaal wan-nisaa mimmaa 'allamahullah mooy dañ ci xam ne jàngalekat bi yow <coughs> yell na jigéen ñi tamit nga wutal leen bés buñ mënula fekke en même temps góor ñi ci même jataay bi mooy euh, nga wutal leen bés boo xam ne ñoom itam da nga leen ciy jàngal waaw bu dee léegi ay audio yoo xam ne wala bu dee yoo xam dañuy connecté wu ñoom ñu connecté wu yow kese la ñuy gis jeex na euh, nga jàngal leen bu ñu amee ay masala laaj wala bu dee boo xam ne ñépp ci góor ñee jigéen ñee ci boolo waaye yooyu waaye bu dee ne góor ñi kese la jigéen ñi du ñu leen toppatoo ci wàllu njàng tamit loolu day tax li nga xam ne mooy li xew dangay dem kër koo xam ne boroom xam-xam la góor ña moom góor doom yu góoram yi jàng nañ mais jigéen ñi xamuñ dara waaw parce lu tax parce que leen ci njàng mi te duñ leen jàngal duñ leen boole ci mbir yi ñoom daal nañuy togg togg yu neex di defar gâteau yu neex ay fromage yu baax yooyu yëpp parce que c'est bien waaw waaw di togg yëlay ceeba jëf ala bokkay la bu ci neex waaw waaw loolu c'est mais quand nañ jàng waaw <laughs> nañ ci boolu jàng bu jaree ñu wutal leen bés boo xam ne loolu tamit dañ ci jàngale ut bés boo xam ne ci ngay jàngale loolu baax na te wutewul ak la imaam ah, ibnu Mas'ud waxoon radiyallahu anhu bañ nee ko teeg ñoo utal mu ne yeneen saa salaam dañu doon bàyyi noonu rek di xool bu gisee ñu dajaloo sawar mu xam ne sawar nañ mu jàngal ñu sinon mu bàyyi ko loolu tekkiwul mu ko ko ne utal la bés loolu dafa bés boo xam ne ci ngeen di jàng tout le temps dafa xaram sinon yeneen saa sam du ko defal jigéen ñi nii voilà kon mu ngi noon mu ne leen biñ ko laajee neewul mu mu nangu loolu tamit dañ ciy gisee jàngalekat bi daa war a woyof waaw bu buñ ñëwee def la proposition boo xam ne gis nga ne proposition la buy jëm ci yaatal njàngale mi waroo ci mer quoi naan mooy manu ngeen wan a bàyyi ni mu lu leen teree ñëw mais dee leen ñëw teew ah li góor ñuy seere à ah, part xam na jigéen ne tabarruj gu bari génn gu bari eh, du baax waaw te suturlu lañ ko laaj moo tax kooku mënoo ne tout le temps waaye lan moo tax fu góor ñuy nekk du ngeen fa nekk walla nangam ak nangam voilà waaw léegi nag walilah alhamdulilah na borom bi def na kii yoo xam ne moom mën naa def këram yor ay audio yoo xamante ne ci lay amee xam-xam boo xam ne ku doxoon ba Makka ak Medina du ko am <laughs> waaw parce que xam-xam bi newatul ci damay tukki tirxaal waaw al istighna anil tirxaal borom bi defal nañu ko ci audio yeeg vidéo yeeg nangam ak nangam mais à condition mu nekk xam-xam waaw sinon bu dee pëndal la kese ak ak wax wax joo xamante ne da ngay yëkkati fóol yi loolu boo ci yàggee jàpp ne am nga xam-xam ndax nga sa bopp waaw bu dee tamit déglu ay conférence kese déglu conférence kese du la may xam-xam de parce que conférence xamle fa xam-xam jàngale taxul a jóg bokkuñu voilà conférence waa ji ay thème lay jël daal di koy euh, bon développer tuuti du ci développer sax jël lii ab thème euh, agencé ko wala def ko par point wax lu nekk mu laal ci tuuti agencé ko dina am benn fil conducteur waaye loolu du xóotal te jàng daa laaj xóotal te daa laaj loo xam ne daa la durée voilà axi lan la ilma fàttale ko li imaamu Shafi'i doon wax ah sa mbokk doo jote xam-xam lu dul ci yii euh, di la koy wax kon bokk na ci wo tuuli zamaani day gudd waaw sàkkum xam-xam du damaa ñëw ci daara ji euh, à huit heures balaa onze heures et ma génn ba pare nekk al imaamul Buxaari yi muy tax moo xam ne mu taxaw la loolu amul déedéet loolu amul ah yaa ngi nax sa waaye euh, dem fekkee gàmm wala màggal tamit même wax paanoo bu ma am am solo loolu bu dee yooy nga dajale loolu doo ci amee xam-xama ah. waaw di nga am nag loo xam waaw di nga am ay bride de kii nii rek waaye loolu doo ci xame xam-xamaa ah, ndax loolu kenn xóotalu ci dara du jamonoy xóotal du bërëb bu xóotal sax même boo ko bëggoon a def affaire bi ci boppam gaa yi nga xam ne ñu xam-xam assistance bi ña ci miinul day ennuyer ci ñoom waaw parce que fii mu ne imaginer ñu ñëwoon benn loo xam ne dañ nab gàmmu la wala màggal la wala yu mel noonu wala ab ab sax même conférence ñu bëgg a taxaw comme nii ñuy def nii ci hadith yi nii taxaw ay haddathana bi bo imaamul Bukhari moo ko indi loolu man nga ko wax ci lu gàtt ci cinq waaw lii hadith bi ñu bëgg a waxataane rawahul Bukhari wa Muslim waaye ak seen sëriñ imaamu Ahmad naka noonu lu jiitoon al imaamu Malik rahmatullah imaamul Bukhari mu ngi ko jëlee ci diw mu jëlee ko ci diw mu jëlee ko ci diw mu jëlee ko ci diw mu jëlee yeneen saa salaam mu ne nga wax loolu jàll mais bëgg fee nekk di lañ bët affaire yi duggub yooyu bu yàggee tax taxrij bi boo mooywul yow conférence bu ñu la nee deux heures de temps la da ngay jekk une heure dem na te yow waxagoo sax ci nga lan ngay wax kii ñu ngi ko soloo ndax dëgër na ñoom dëgërul léegi gars yi gars yi commencé saa yi di tëjjantoog di nelaw ci mbooloo mi te parce que foofu du loolu du bërëbu loolee kon loolu lu hama hama ham solo la wallahu taala alam kon loolu nañ ci bàyyi xel xam lu nekk ak place am waaw <laughs> waaw kon yonent bari saa saam lii mu def dajale leen ah te loolu tamit euh, moo gën a mucc mooy yonent soo alayhi salaam euh, mooy euh, jàngalekat bi tamit bu mu nekk koo xam ne Eh, danaan man daal eh, góor kese laay jàngal waaw jigéen ñi moom nañ seeti ku mel ni ñoom jàngal leen voilà eh déedéet waroo waxe noonu voilà waroo waxe noonu bu ñu amee koo xam ne jigéen la koo xam ne man na loolu xamal leen lool kay moo gën waaye bu dee ne eh, kii amuñu ko mais lu tax nga leen koy xañ lu tax nga leen loolu lu tax nga leen koy xañ waroo leen ko xañ ndax sa xam-xam ñépp dañ cee war a am yoon laa wax waaw ñépp waaw xatta jinne yi sax buñ ñëwoon waroo leen a dàq waaw saa yow seetaan nga li nga wax <laughs> jinne yi nii <laughs> jinne yi di ñëw waaw <laughs> ku ma doon wax a Cheikh Muhammadul Muxtaar as-Sanqiiti wala lenn ci mbokkam yow wala gumaar yiwu na yi rahmatullah am na ñenn ci ñooñ sanaaqi tey wala euh, gumaar yiwu na yi yooyu nag ay famille yu yu doy waar lañu waaw ah, ñenn ñi kojoo fële Mauritanie ñenn ñi Maroc ak yooyoog yooyu mais am na ku ci doon wax ku ku ma déglu ko directement mais dañ ma ko nettali ne na doon jàngale euh, euh, euh, dafa nekk da doon ko quoi ci xalaqaat yi ci mosquée yooyu léegi benn bis xaw ma dana dana nekk néegam xaw ma daa am ñu fa nekkoon wala moom kese am dekki nekk dégg benn benn baat quoi am ku nuyoo mais kenn gisul kan la te leer na ko ne jógawul ci bunt bi xam nga nit ko taxaw fee ci bunt bi di nuyoo di nga xam lan la mais dafa dégg benn baat di nuyoo assalaamu alaykum comme nga nekk yow cib néeg nii dégg jekki am ko ne assalaamu alaykum te leer na ne du nit bu taxaw ci bunt bi mu ne waaw waaleykum salaam kooku mu ne ko mu ne ko mu ne ko man la diw ci jinne yi waaw dañuy fekke nag dañoo dañuy nekk di sa sa jàngale yi dañ koy teewe waaw ñu la ko doon yëgal rek di la ko yëgal lu xoolu xaw a mel noonu daal la wax mu ne ko waaw man ngeen a teew waaye eh, bu ngeen teewee bu leen fexe leen ba tiital <laughs> doomu aadama yi rek <laughs> waaw waaw wa lan la waxati ci suuratul ahqaaf ba muy jeex ah bim naan nafarun minal jinni fa qaalu ah nan la ko waxeeti ca suuratul ahqaaf ca fin ba la woon wa iz sarafnaa ilayka nafaran minal jinni yastami'uuna al-qur'aan falammaa hadaruuhu qaaluu ansituu voilà <laughs> mooy fàttalikul yeneen saa salaam bañu. jëmalee ci yow fa nga woon benn mbooloo ci jinne yi waaw ñu daal ñëw fekk yoon saa salaam jóge woon fële ca Naxla la ne woon jóge woon Taayif ñenn ñu ne foofu la woon loolu taxawoon nañ ci ci riwaay ñoom imaamul euh, Ibn Isaaq yooyu eh, ñu waxante déglu leen di déglu Alquraan te moom lay wax ci la euh, kii euh, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qaalu inna sami'na qur'aanan ajaba ajaba kon loolu mooy même jinne yi yow bu dee ne duñ ñëw di di di di tiital ña waroo leen a dàq waaw comme yow bu yàlla defoon ab jinne waxoon la loolu ne la ah man sa njàngale yi dama koy fekke mais day am ay nit yu fay ne yow waroon ne eh non yéen jinne yi mayu ma leen ngeen di ñëw ah. nu venez pas non loolu amoo amoo ci droit moo tax yenn yi même boo dàqee waa ji waa wu amee ful la xam-xam-xam du dem ah. mais du day fexe doo ko gis comme l'imam euh, an-Nasa'i même an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb al-Harith ibn Miskin sëriñam boobu da koo dàqoon da koo interdit daara a quoi parce que ni mu doon solo moom bu ñëwee di jàng si ni mu mel dafa jàppoon waa ji est-ce que kii mooy. élève la boo xam ne bu ñëwee yére yu rafet lay sol ba pare kii ñépp moo ci gën a rafet yére bi parce que moom loolu la ko yàlla xéewale woon mu jàpp ne kii jàng taxu koo jóg ko mu daq ko mais neewul waaye temps bii nga ma malab waaye waaye yére yu bare waaye waaye sa daaraangoog tëyal sa yëf wayow li ma bindoon ci yow yëpp sax jëlal soxlaw ma déedéet sëriñ bi da koo dàq daara ji ko eh yow moom bu fi ñëwati ni mu def bu sëriñ bi jàngale ca gannaaw lay nekk ci gannaaw miir ba fële sàkket ba ca gannaaw ñépp daara gi ñépp taw di jàng muy jàngale xadiis moom mu taxaw fë fële di déglu di bind te teewul neewul bi may bind bi muy bind sunan bi bàyyi ko rek comme que sëriñ boobu da doon da doon soxor soxor la ci man ñuy wax mu may exclure di ma di ma di ma tuutal bu doon ñun suñu waxi bopp quoi di di ma di ma minimiser devant tout le monde toroxal tey mu dee de ma indi benn xadiisam ci sama téere bi non teewul dafay indi xadiisam ci téereem bi sunanu Nasaa'i waaye danaan haddathani al-Haaris ibn Miskiin naan qiraa'atan anhu wa ana asma fekk ñun am na kuy jàng wala moom muy jàng man may dégg ca gannaaw voilà mooy loolu mooy xam-xam waaw kon <laughs> lii lépp dañ koy jànge ci loolu dag dajaloo ak xam-xam loolu it lu am solo la ndax jàngandoo dafa am solo day tax concurrence yi mën a am waaye dimbaliwante bu kii jàppee lii kii comprendre bu kee mën a dimbali ki ci des voilà loolu yëpp da ciy am ba pamit nit ki mu may ko muñ jàngandoog ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñ niveau mu xam ne mbiri nii la du moom walla am na niveau rek walla dañoo war a gaaw déet dina gis imam bi surtout yeneen saa saam mi ne woon al al al da'if wa amiru rakb ki nga xam ne mooy ki néew doole moom mooy jiitu convoi bi ci rythme lañuy ñuy waaw nga gis ne yow nga bëgg ñu continuer lool waaye nga gis keneen koo xam ne am na difficulté sëriñ bi toog taxaw jël taawam di ko leeralal nga muñ muñ boo ngay toog di muñ nga jàng ci muñ lool ci mbooloo nga ko mën a amee voilà loolu yëpp dafa am solo kon euh, mu jàngal leen ci li ko yàlla xamal. te lool képp ku roy yonent bay saa saa loolu moo nekk sa kaw de mooy li la yàlla xamal danga cee war a xamale yi nga xam ne man da ñàkk nit ñi xam ko waaw mais di ruñ ko xam-xam loolu moom dangay ngay yonent saa saa waxoon na man katama ilman ku fi nëbb xam-xam boo xamante ne nit ñi dañ cee war a jariñoo eh, eh, nga nëbb ko noonu waaw sans benn raison yow borom bi dina na la xaab eh, dina la defal benn moor ci mooru safara yi waaw xam nga moor waaw bay mooy laxab mooy li ñuy def ci gémmiñu fas ngir di ko man di conduire di ko xëcc par gauche wala droite mu nekk képp ku nëbbu xam-xam boo xam ne yu mel noonu la borom bi dina la dugalal looyu dugal lu biir sawara waaw ñu la koy conduire malaaka yi wal iyaadu billah ah kon loolu lu am am solo la kon nag ci kaw noonu hadis baa ngi noonu ci lañ jeexale tamit bunt bi mu def nag benn buntu kese moo des ni tiig jeexal kitaabu iyadatillah maridiya hein hein eh, benn nañu defe insha allahu taala eh, kitaabu i'aadati al-marid wa tashyi'i al-mayyit wa as-salaati alayhi wa huduuri dafnihi wal mukthi 'inda qabrihi ba'da dafnihi hein benn chapitre muy chapitre 165 bii di ñëw insha allah ñu gis hadith benn hadith kese la ko indi muy hadith mawlana ibn umar radiyallahu taala anil jamii